xare buñ ñu amee xare ñoom doo leen leen jàppale contre ñun ñoom ñuy waat ne waaw ñu dem côté beneen côté bi di dem dajeeg yonent bi saa saam fekk ko fa mu nekk ñu nettali ko li xew ne yonent bi saa saam de waa Quraysh si jàpp nañ waaw nee nañ ñu nag <laughs> waaw wax jël nañ ci ñun daal du ñu xaareeg euh, ñoom tey mais yonent bi saa saam ah ñun nañ xaareeg ndax dañu koo saam ne déedéet nañ leen leen matalal seen kàddu gi ñu leen jox. te ñu ñaan yàlla mu dimbali ñu ci ñoom kon nag est ce que kooku moo la jàngal les fins justifient les moyens déedéet loolu du diine l'islam déedéet loolu l'islam gis nga loo bëgg bëgg bëgg il faut mu jaar dans lu mu karek karek karek mbir yi c'est réglé quoi c'est pas un dîner de de de d'anarchie waaw c'est pas la le le règne le régime de l'anarchie en islam déedéet waaw kon mënoo man. Eh, comme que daal man waa dëgg la moom lañ faloon moom ne waaye taa yi neexuma man dama koy saaga ci samay téléphone ak samay fépp fu ma nekk daal maa ngi saaga lu ñaaw rek laay wax déedéet loolu du diine l'islam waxoon nañ la de toute kooku loo ko man di wax Kisraawu ko ginoon a yées ah wallahi ah sawaay ñun baax na ba ñuy wax ay jullit lañu Qaysara ko ginoon a yées fuuf mu kaw kese ko ginoon a yées ñoom ñëpp bi leen yeneen bay saasaam di bind lettre amul kenn kum di bind ne la ah, kalbu ruum le chien des romains min muhammadin sallallahu alayhi abdullah wa ila qaysar kalbu ruum xinziru ruum ah yu mel wallahi waxu ci dara yooyu yëpp waxu le lettre bii maa ngi koy bind man sayyidina muhammad muy jógee ci man sallallahu alayhi di jaamu yàlla ni naaw di ko adressé qaysar le chien des romains wala le cochon des romains wallahi waxu lool de te ñun léegi am xam ne permettre nañ di wax seen président kaddu yu xaw a jege yi wala yàlla billah ba pare dañ ne foog ni ñoom li ci diine la teguwul ci diine ma la ku ko man di def fan la tegu ci diine alanaa fi laysa lana fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswa est-ce newul pour ñun ngir yonent ci yonent way sa sam nu royu tay moo il faut faire il faut être à garder euh, ses nerfs en temps de fitna bu amee affaire yi da ngay dalal waaw dalal rek fitna la kan moo mën a wax ne ñun li ñuy jànkoonte Sénégal méttiwul kan la neex nguur gi kan moo mën a wax ne voilà góorgóorlu yëpp a baax même ces partisans xam nañ ne bon am na yoo xam ne doxul mais comme que ñun mooy yow ni nga mel fee ba passion bi ki nga àndal tax amatoo benn teggin ci envers beneen camp bi ñoom itam ña faram ñoom noonu kese lañ waaw. ñoom kese lañ mel see ku da ngay war a comprendre nag même bu dee ne yéen ñaar ñëpp ñaari kuréel yi yéen ñëpp bu kenn amu ngeen dëgg totalement waaw waaw ah <laughs> amu ngeen dëgg totalement waaw metti na waaye il faut nan lañ koy faje bi adab bi taxalluq bi axlaaq rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jikko jikko yonent bi alayhi salaam Quraysh ginoon a tar sahaaba yi ñëw nañu bay lekk li nga xamante ne mooy ay der deru deru ci gis nga deru deru xar yeeg yooyu buñ leen na soon a sànni giléem Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu nee na jóg naa biñ leen bi ci xisaar fi sha'bi Abi Talib rahima fi sha'bi Abi mu ne dama xëy dama jóg benn guddi bëgg a tuur dem di tuur ndox dafa lëndëm gisul dara nee na maa ngi tuur ndox dégg muy dal ci loo xam ne ku mu ab der naan ma xam ne lii ab der la mais noo daa pare récupérer der bi ñu dem na baxal ko baxal ko baxal ko baxal loolu loolu lañ lañ lañ amaat ngir ngir man cee am lu ñu lekk xoolal loolu ak di yëy ci di lekk ay ay xobi garab loolu wallahi ñoom àgg nañ ci loolu bi leen waa Quraysh embargo bi ndax kenn doon nañ woon jaay doo fi mën a jënd fenn waaw ba pare di leen menace yow loolu ñun dundaguñ loolu te malgré loolu yonent bay saa saam ci discipline la leen teg waaw ci discipline waaw kon nag affaire bi loolu la ay al adab gis ngay teggin lu la mayu fracas ak violence ak ay yu mel walla xëta ay kii rëg rëg loolu la ci génne ah non kon mooy loolu njiit yi nga leen di laayante nga leen di laay biir bi rifqin waaw di ko def ci li nga xamante ne nii mooy ci ak dal teey waaw te lépp loo xam ne luñ def la lu ñu warul la def yëgadi ci ah nga leen koy yëgal ba léegi ciy teggin waaw ak li nga xam ne moom la jullit ñi ak peuple bi ñuy piétiner defal fexeel conseil leen ci li nga xamante ne mooy ci ci ci ci ci teey waaw waaw te bàyyi rek di di di ah nekk yoo xamante ne nii di génn ci ñoom nekk ay xawaar yi mooy de bëggu ngeen njiit ku ñu fi fal gaa na na dee <laughs> dañuy kaas ne lañ dind kii def lu ne ñu dind ko fii kañ yaakaaroon ñu teg ko même pas un an gaa na na fi jóge <laughs> waaw <laughs> waaw période de grâce fan ah! léegi kenn lañ fi dul mayati dara laa boo ñëwee moom toobo aywa suul naa la saxal léegi baaba baaba baaba baaba suli la <laughs> yooyu la ñuy doxal léegi sooy ah sooy loolu <laughs> loolu baykat bi sax mënula loolu yow nga ne président bi na ko am na ñëw léegi mbir mi dox yow dëkk bi ñépp ne daa critique <laughs> ana loolu gaa yépp ñu d'accord moom waaw ñépp ñu d'accord affaire yi cher na lépp metti na njàng mi doxul euh, ak hôpitaux yi doxul lépp doxul léegi yaakaar nga ne loolu ak yeneen nag yeneen yoo xam ne gënuma leen koo xam ab président dina ñëw tey ñu fal ko tey dans six mois lépp réglé wu yorul bâton magique de te dina gis laa réalité des choses waaw léegi nag <laughs> nga ne ne kon na fi jóge déedéet <laughs> waaw waaye di nekk koo xamante ne nii daal di leen laay biir sa yàlla tax waaw li ñu leen di laaye biir nag bu ci ut loolu la nga war a am ca seen poos wala lañ la yoreel déedéet def ko rek ngir yàlla waaw te tamit bu dee ne ñoo xam ne dañuy jiite njiit yoo xam ne dañuy jiite ci jàkka yeeg yooyu nga topp seen ginnaaw bu dee ne manoo def neneen comme Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi ko <laughs> bi ko yonent ma saa saa waxee lool mu ne ko yonent eh, waa na eh, ya ibna Mas'ud nooy def bu dee rek borom bi da leen dalaa def nga nekk ci uta ay njiit yoo xamante ne nii ñoom daal dañuy bàyyi julli daanaka ba ba timis di waaju dugg <laughs> mu ne yonent ma saa saa loo may loo may conseil <laughs> yonent ma saa saa ne ko julli ko sa kër bu waxtu wi jotee julli ko sa après nga dem ci ñoom la nga boo dem lu ñu def baax na bu ñu jullee nga jullee ak ñoom loolu nga def ko naafila voilà gis nga gis nga conseil waxul na eh bu ñu ko defee jëlal nga fi jëlal jëlal xeej nga jam leen déedéet bi rifqin wa lutf waaw ndax ñooñ jiit lañ ñoo xam ne gis nga boo ñëwul ci jàkke ji ñuy jiite fenn wala ñuy kii boo ñëwul yow dañ lay recenser man nañ laa rey ngir le fait que ñëwoo dañ naan waa ji di si naan bu boobaa <laughs> ah boo xam ne naan président bi mu ngi def discours képp ku ko dégluwul wala dignitaires yi comme gis na ñëwoo yow dina la rey da ngay sa vie ngay lay attenter loolu moom dugg àgg guñ saxaaba yi nag dund nañ loolu waaw njiit yu mel noonu nga leen di laay biir te yàlla tax te boo xamee ne boo leen waxee benn mbir bu ñu def yow la ngay wax jur lu gën a garaaw boobu bàyyi la. te loolu dinañ ci ñëw gën yaatu ci xadiisu buntu bi ñuy ñëw ci kanam di tegu après bi ci côté boobu xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi ta'ala anhu kon nag mu noonu <laughs> waaw ba pare bokk na ci bu dee ne réewum jullit la oo xamante ne wala sax ñuy xeex dëgg ngir dëgg ngir défendre dëgg yow bu la mobiliser nga jóg bul ne ah man j'ai des choses à faire yaa a y chose à faire ah man daal sawaay ak yu mel noonu déedéet da ngay topp waaw moo tax lenn ci jihaat bi muy nekkee farata bon na ci bu la jiit bi ne hé yow muy jógal wala yéen waa caserne Samba Diéry Diallo jóg leen par exemple wala yéen waa Camp Thiaroye jóg leen yoobu ñoom ñépp ay mobiliser waaw loolu day nekk farata wala yéen waa jàmb gën jeune bu am lii na nga jóg ñu defaarari dëkk bi yow loolu day nekk mobile loolu day nekk farata mais loolu fokk mu eh, lu jaar yoon ah. li takuna kalimatullahi al ah, ulya ak défendre dëgg mais pas ñu jël la def la mercenaire nguur goo xamante ne recruter wul ngir militaires yi lu dul ngir ñuy réprimer la population ci loo xam ne ay la yow bu ci bu yow façon bul nekk militaire sax ci réew moom bañal bay ut ku la bañal ndax boo fi ne waa man j'avais pas le choix ay kii ki nangam ma ne la ma ne borom bi la na inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kaanu xaasirin kaanu xaasirin voilà gis nga yàlla mu ñëwee amul président bi lay kii léegi les bras cassés muy militaires yeeg police yeeg gendarme yeeg ñooñu nga xam ne ñoom lay utiliser ngir mater la population ngir di duma nit ñi di leen torturer teg ci ay nattoog yooyu di leen tëj ci kaso yi yow manoo ne man boo man doon waccoon dara dañ ma doon digal rek ah waaw waaw loolu manoo ko sa bakkan daa jëm bakkanu waa ji ngeen rey rek ah, moo tax borom bi ne gis nga ba muy wax inna Firawna gis nga Firawna wa Haamaan ak son bras droit équivalent premier ministre am gu mag di Haamaan wa junuudahuma ak seen soldat ñoom ñépp taalu xaatiin ñoom ñépp ay bakkarkat yu mag lañ woon waaw ñu def ay ay réeji bakkar lañu ñoom ñépp la yàlla laa xaale waaw amul toog naan moi je je n'étais qu'un petit soldat non non non waaye yow la moo tax suñu façon réew yi moom métiers yooyu c'est des métiers à risque waaw ay ay yooyu dañ benn respect ci dara seen intérêt rek waaw la Mawlaana Ibn Umar waxoon man de ku nañu hayya ala salah radiyallahu anhu ajab naa waaw ku ne hayya ala salaa woo ci kaayoo ni julli ñu wuyu la waaye nag ku ne no hayya ala qitaali naas ñu bay ku ne ñu hayya ala qitaali naas ñëw leen ñu faat nit ñi ñu bay voilà da foo amul ay kii voilà t'es un militaire t'es censé t'es censé obéir ma ne waay yow ba obéir ñu dégg la teg waa gon bi ay wa jëlal ko ci bopp bi boo ko dóoree ci bopp bi wallahi yàqu ray nit amul dañ naa de loolu illaa man ukriha bokku ci parce que sa bakkan gi nu la màng bakkan waaj waaw amul ngekk fi nga rey ñu bari naan man voilà comme euh, nekk naan man moo temps Hitler manu moon def leneen j'étais un militaire on m'a donné des ordres on était occupé la France léegi nag bon on nous faisait fusiller des des des dissidents ay révolutionnaire man du ba ci dara loolu du la ci génne ci diine l'islam mukk parce sa bakkan nga bañ yow ñu dóor la bal ñoom ñu mere la dóor la bal yow nga dee nga bàyyi waaj voilà moo tax loolu daa may limite ah amul jàppale nguur yi même bu ñuy caaxaan non dañ leen koy wax di leen laaya biir di leen digal lu yiw di leen orienté ci lu baax buñ naree def lu dëng wala lu mel noonu nga leen di dalal ak di leen wax dëgg te yàlla kese tax même mu dee ne jàpp nga ne ah man naa kii de may nga wax te yàlla tax waaw bu dee nag conséquences yi mu nar a jur daa gën la sax nga la ngay bëgg a dàq koy bëgg a tere nga bàyyi noonu ndax loolu mooy xikma mooy sagesse waaw. kon nag mu ngi noonu de mu ngi noonu waaw waaw loolu nag <laughs> mu ngi noonu léegi nag mu ne léegi euh, euh, Seydina Rasulullah Rasulullah. sallallahu alayhi wa am na ci borom xam-xam ñu ne non euh, euh, ñii nii wali a'immatul muslimin mooy a'immatud diin <laughs> mooy ñi diine diine ñi ah mooy borom xam-xam yi dañ naan la loolu loolu noonu euh, dëgg la waaye du loolu yi surtout ñuy jiite waaw ñi surtout tamit ñiy jiite voilà kon nag mu ngi noonu de am na nag ñu ne waaw a'immatud diin mooy nangu li nga xam ne domaine bu nekk ña fa nekk ay imaam. ngay leen di nasiha lil a'immati wa li a'immatil muslimin mooy yow yow muhaddisuuna yi amal imaamu ibn Hibbaan imaamu Buxaari imaamu Muslim imaamu Maalik imaamu al-Awzaa'i imaamu Sufyaan ibn ah, Sa'iid ath-Thawri ñoom imaamu Shu'ba ah ñoom Abu Saalih Zakwaan biñ doon wax léegi ñoom Suhayl ibn Abi Saalih façon yooyu noonu yow buñ la waxee radiyallahu anhum ci seen domaine loo xam ne ay hadith yoo xam ne ñoom ñoo ko toppatoo ñoom ay imaamu muslim ne la lii wér ni coono traité saa saa yow amoo euh, amoo moyens yu vérifier loolu. wa yow yow lan nga mooy nga nga mooy nga fi yàq njëriñ mooy nga nangul leen li ñu riwaaya te xam ne ñii caaxaan taxulee ne du teg kenn taxul ñuy waxal yonent bi saa saa lu dul noonu te ñoom ñi riwaaya riwaaya hadith yonent bi saa saa mutawaatir bi nga xam ne képp ku ma waxal lu amul mutaammidan tay ko. fal ji naar fal yatabawwa maq'adahu min an-naar na waajal préparer chaise fauteuil ba nga xam ne moom lay installé wu ci biir safara dinañ soroo lool kan mbindeef moo leen jaral ñuy wax lu amul mooy nasiha bi ngay def ak a'imma yooyu nag mooy nga gëmal leen nangul leen li nga xam ne moom lañ solo wa mooy ñi nga xam ne ñuy solo waaye yeneen domaine yi tamit ci wàllu domaine diine fiqh bi aqida bi waaye it côté suluk bi yooyu yëpp nga xamante ne nii nga xam ne ah looy nangul leen loolu le waaw te fekk ak boo darajatul ijtihaad fekk beeg yooyu nga leen ngay am koo ci taqlid ñoo xam ne ñoom ngay topp loolu mooy aymatul muslimiin al mu'miniin ta nasiha ngir ñoom tay rafet njort ci ñoom waaw tay bañ a ñaaw njort ci ñoom tay leen di bañ a dénigré ka jëw ko wax lu amul ak di ñàkki teggin seen gannaaw waaw léegi nag ginnaaw gi kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne comme mi kon ñu ko liman mu ne qaala wa li kitaabihi wa li rasuulihi wa sallam wa li a'immatil muslimiin wa ammatihim ak ñi mooy ñi ci des léegi wa ammatihim nan lañ leen di nasiha nan lañ leen di laaye biire mooy ñi nga xam ne nekkuñ njiit yi ku dul njiit rek yow ammatul muslimiin nga bokk waaw njiit yi nag man na bañ a def du kenn le ministre le président le maire le ñooñu ñooñu ñëpp ku yàlla joxum doom ba tànk mu jiite le préfet nga xam ne moo fi toogal président ci région bi ak yooyu wala département bi ñooñu nga respecté ci dans les de la limite limite yi l'islam te waaw bu fi nekk rek den offensé bi jaay ne yow da ngaa wow bët ak walla bëgg rek ñu ràññee la ci biir mbooloo mi ko ne waa keroog sax le président kiiwee ko jox bi mooy ñooñu daa leen di jaay ak wow bët walla man keroog sax moom moo kii loolu yëpp loolu du daraay diine waaw eh, léegi gars yi ñoo xam ne daanaka seen seen xutba yi ay ay ay tribune politique la quoi au lieu ñu wax nit ñi yow nit ñi fii mu ne lu bari ci seen wàllu diine xamuñu ko dañ koo réere ci wàllu aqida surtout wàllu même les pratiques religieuses fiqh bii nii nu ñuy jullee julli ju jag lu ñuy jàppe yooyu waxoo ci en tant que imam leeral ko bu jaree ci minbar bi nga leeral ko comme ni yonent bay sa sam leerale yenn yi nga def ko defoo ko nga nekk fi waaw di wax yoo xam ne njort kese nga ci am amoo ci yaqin tribune politique ñaari côté yëpp nag nga gis ñenn ñi moom di jàppale nguur gi di jël aaya yi di leen leb nit si trop di leen ren nit leen yéey nit sàng ab si ba mu dëppook li nga xam ne moo neex waa nguur ga waaw nga gis beneen temps bi tamit ñoom itam ñu jël aaya yeeg yooyu di ko lemaka yooyu nga xam ne lépp moom bu waree discours tabaski bu jotee journaliste yi daanaka ñooy nekk ci classe ci kanam waaw di xaar la discours de l'imam de tel waaw moom moom dëgg rek gaa yi naan dëgg rek parce li muy wax daa ànd ak seen bakkan kepp xaar yu rëgg bés bu subaa mu def discours bu wuteeg ñoom seen bànneex yi ñu commencé koo dugg ah gaa yi léegi gaa yi jaratu ñoo gëm gaa yi gaa yi koo ci yaakaar ne moo tane moo yées lu tax parce que tey waxul li neex seen li jëm seen bakkan waaw ñun ay abaratu am fu si lañu waaw suñu bakkan képp lañuy topp waaw lu neex ak moom kookaa baax ku aneex ànd ak moom moo baax ku wuteeg sama bakkan moo bon loolu nag mbir yi lu demee noonu waaw loolu nag du dara loolu du dara loolu du dara kon mooy affaire yi eh, ku ci nekk defal la nga te yàlla tax waaye lépp na yàlla l'islam a koy cadré xam-xam a koy cadré de am na ñoo xam ne am nañ nag moo xam xam xam xam waaye léeg-léeg ñu toog ci ngir yooyu déedéet affaire bi nag xam-xam bi fépp la lay topp li imaamu Shafi'i doon wax bu ma nee ci kër gi mu ngee man bu ma nee ci marché bi mu ngeeg man yàlla ngi may muraqaba mu ngi may mu ngi may mooy ar-raqibu alayya waaw man ma koy alhamdulillah fukk ma ma koy bàyyi xel ci li may def moom mu ngi may moom mu ngi may surveiller mu ngi may gis kon nag ammatul muslimin mooy ñi def waaw ñoom ci nan ngay defee nasiha ci ñoom nan nga leen di la biir mooy di leen orienter ci loo xam ne seen yëwënu luy yëwënal seen àddina ak seen alaaxira lépp luy lor bu leen nar dal wala du leen jotam dal boo ci manee loo ci mën a fenk defal xamal leen loo mën a xam en tant bu dee ku yàlla may xam-xam la li la yàlla may waaw waaw nga xamal ko ci li nga xamante ne nii hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda yow bul xaar ñoom ñu wax la ndax dooma may la Seydina Muusaa waxoon Seydina Al-Xadir alayhim as-salaatu wassalaam waaw ndax dooma may dooma jàngal ci li la yàlla xamal mu yëg njub yow nag nga leen di xamal di leen laaya biir waaw di leen laaya biir te yàlla tax di leen xamal yi nga xam ne man da ñàkk ñu xam ko ci seen pratique religieuse ni ko yonent bi alayhi salaam doon defee di leen leeralal modèle boo bële muy yonent bi alayhi salaam di leen wax ci mbiram di def luy tax lu gën koo sopp lu gën a tax ñuy bari di ko di julli ci moom jënde loolu la nga war a jënde débat politique yi salaatu ala nabi ak wax lu lay jariñ jënde ko loolu wallahi di nga gis di nga di di nga gis di nga gis différence da dem ba sa xol day set ci ñépp wallahi sa xol day dem doo jàppal kenn dara mais boo nee ci débat noonu seetal léegi nga commencé ay noon ñoo xam ne sax xamoo leen woon nga commencé ñu nekk say noon mel ni yow ba nga juddoo ba léegi ñoom dañ laa bëgg a assassiner alors que du ci dara parce que rajo yi ngay déglu tout le temps ñu lay wax laa même chose article yi ngay relire tout le temps ñu lay wax lu yées ci kee lu baax ci beneen boor bi ngeen nekk ci loolu kaa bu nekk nag jàppe ko noonu ngeen mujj gaay ay ennemis adversité yu garaaw mooy xew wal iyaazu billah aslahana allah amin kon nga leen xamal ñoom nit ñi lu ñu réere nga gis loo xam ne façon waxin bu ñuy wax loo xam ne kat l'islam ah loolu du waxu jullit comme ay maam yàlla maam yàlla loolu du waxu jullit kenn du wax mam yàlla qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun ay maam yàlla may ñu ndox bu ñu màggee jaamu xaw ma la ak lan yooyu nga xam ne nekkee gone da nga koy wax loolu nga xamal leen ne lii déedéet waxuwut borom bi kenn du ne suñu baay yàlla suñu maam yàlla suñu nday yàlla suñu nàngam yàlla walla iyaazu billaah déedéet déedéet loolu ëpp naa wax nga leen di leeral yu mel noonu waaw ci kat ci kaddu waaye ci jëf yoo xamante ne du noonu nga leen di laaya biir waaw lépp nag ci ay teggin bi risque ñi nga xam ne xamuñu nga teey ci ñoom xam ne ñii xamuñu waaye ñi nga xamante ne nii xam nga ne dañuy lu te yow comme borom daara ji ak kuy jàngale nga am ci koo xam ne xam na moom mais moo ko tay tay def dudul noonu nga nga nga ci kawam waaw ngir jàngal loolu lépp nasiha la loolu lépp nasiha la waaw kon nag mu ngi noonu waaw di leen dimbali ah ci wax ci jëf waaye boo gisee ñu def lu dul noonu naka fa dul noonu bul ñëw di leen weege bul ñëw di xawi seen sutura lii lépp nasiha li li li amma wa li ah wax loo xamante ne nii ndax yow borom bi yow kese la ko wan ngir xool nan ngay doxale waaw loolu ka de li yabluwak da koo def nga gi mu wan la ci sa mbokk mais loo xamante ne safar la ngir xool yow nan ngay réagir xanaa borom bi waxul huwa alladhi ah alladhi xalaqa al-mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ah, kay borom bi est waxul ne moom moo bind dund ak dee ak dund ngir mu examiner xool ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf ah, kay wallahi kon nag bu la wanee ab gàtt gàtt ci sa mbokk jullit boo romb muy def lu dul noonu. xam nga lan la mooy borom bi dala ko won ngir nattu la mooy sama jaam gis nga sa beneen mbokku jaam boo xam ne mooy sa seetu de gis nga lii nga gis ci moom lu raw lii nga gis mu ngi ci yow dama laa wan lii nag ngir tester la xool nan ngay réagir bés boo fi ñëwee di xawi suturam borom bi dina xawi si sutura wallahi waaw li yonent way saa saa wax keroog bam bam xutbaa taxaw ci minbar bu mer yonent bi saa salaam gisoon nañ li Seydina Jaabir waxoon ne yonent salaam bu doon xutba nit ñi day mel ni kuy xutbu li nga xamante ne mooy ab li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, bët yi day xonq waaw léegi nag kaddu gi kawe waaw mu mel ni mun ka annahu munziru jaysh mu mel ni ki nga xamante ne nii washtadda ghadabu ak meram daal di tar mu mel ni ka annahu hatta ka annahu munziru jaysh ba comme ni muy mel ne koo xam ne day xupp ab faarne waaw keroog noonu la def ne yaa ma'shara man amana bi lisaanihi wa lam yadkhul al-iimaanu fi qalbihi laa tattabi'u awraati al-muslimiin fa innahu man awratil muslimiin tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu fadahahu walaw fii qa'ri daari aw kamaa qaala alayhi salaatu wa salaam waaw keroog mu wax discours bu mer yonent bi saa saa mer waaw jombul woon ne mos daa dégg yu mel noonu mu ne yéen ñi nga xamante ne yaa ma'shara man aamana bi lisaanihi wa lam yablugh al-iimaan fii qalbihi yéen leen mbooloo mi nga xamante ne nii da ngeen gëm seen gëm ci yëpp ci seen wàll lañ la yem tal gëm yàlla googu duggagul àggagul joteegul seen xol yi mooy dëggoogul ci yéen seen maa gëm yi yëpp fugg la rek noonu rek ci làmmiñ wi kese. ngal la waay maa ngi leen di mettre en garde man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngeen di topp li nga xamante ne mooy awra mooy faay sa mbokku jullit way gëm yàlla yi waaw romb rek yow daal sa journal nga yor waaw ñëw wax loo xam ne ñëppay xam ne diw nga ci jublu waaw le ministre bi nga xam na mooy a Diop a engrossé a a dem te ministère yi yépp saa a Diop yi xam nañ ne kenn ki Diop yi moom kenn ki góor la kenn ki jigéen la waaw suba nga xëyaat te loo xam ne dañ ko ci wewu bëy la ko fore mais ngir jaar papier. ay gor yoo xamante ne nii ñenn ñi fa lañ jaar feebar feebar bu ñu leen masul woon a xame ba noonu lañu génne àddina ndax xamuñu loolu ndax ñit yëpp yamuñu ne du ñëpp a mën a supporter lépp di kat mu ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ci seen làmmiñ tax gëm yàlla ñu duggagul seen xol bu leen topp ngallaawaay bu leen nekk di suivre di topp di seet di baax li nga xamante ne nii mooy faayu nit ñi ak seen rëcc rëcc yi waaw. fa wallahi maa ngi waat ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wasallam man képp koo xamante ne nii daa nekk du topp awraay julli yi ngir digul ko ko ngir weejale ngir weele borom bi dina def lool ci yow te ku borom bi def loolu ci yow sëy yu man mais borom bi loolu dara nëbbuwul ci moom dina ko feeñal dina la weer même bu dee ni sa biir néeg nga nekk dina la weer bés dina jot. waaw moo tax loo ci gis gars yi dañuy ñëw ñoo xam ne noonu rek lañu xam foo leen fekk ñoo gën pataale làmmeñ nekk ci réseaux sociaux yeeg di tuumaan liñ ñeeg walla diw nga xamante ne walla daa njaaloo diw walla dëgg la yu mel noonu di wax muy de wax ju ñaaw kese benn jour seetal rek seetal toppal affaire bi la benn boo xam ne day génn ci moom danga naan xanaa sawaay newatul ci réew mi mu gën a suukat ii dootoo ko dégg xam du ko mën a nié du ko mën a nié du ko mën a nié boo mooy sax voix-am la ñuy waaw ci loo xam ne moom la doon dale lool ña ñam doon dal sax ñoo ñoo a suufale moom lu bon lim def waaw loolu ki dëgg li dëggu ci moom mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag an nasiha wa a a'immatil mus wa waaw mooy ñi nga xamante ne ñooy way gëm yàlla ñoom ñépp ñi ci def loolu bokk na ci di leen suturaal waaw xam ne yonent bay saa saam ne man satara musliman satarahu llahu yawma fi dunya satarahu llahu yawmal qiyamah képp koo xam ne da ngaa suturaal ab jullit fii ci àddina borom bi dina la suturaal yawmal qiyamah waaw waaw gis nga sa ayib yu bari yi nga am yu bari borom bi suturaal la ci kaw suuf kenn xamu ko ci yow ba jàppale ci nga xam ne di taasu say barke te boroom bi gis nga bu ci wane woon un pour cent gaa yi waccoo leen di gënal yow ñoom borom bi la suturaal loolu nag boo bëggee mu balaa mu sutura moom mu daal di koy jokkale bu àddina bi mu jokkale ko bu alaaxira deel suturaal sa mbokk jullit yi ku ma gis mu nekkul ci loo lu dul noonu fa mu nekkoon bu ma ko wàññi ndax loolu déedéet surtout loo xamante ne defu ko en public surtout loo xamante ne nii defu ko en public mu leer ne kii lii bëggul woon mu feeñ da doon nëbbatu waaw yow borom bi wan la ko mooy ngir li ma la waxoon sànk tax mu wan la ko bés boo ko wanee borom bi dalaa wan lool divulguer la lool ngir nga dem wax ko nit ñi tasaare ko yàq deram <laughs> yow sa toroxalan ci kanam di la xaar laa ma xaala doo ko rucc boo tuubul ci sa borom bu jéggal yow na la leer ne sa bosa gi ñëw ci kanam waaw te lii mujj wala aaxiratu li li ñëw moom adha amar ci yow moo gën a ñàng moo gën a wex moo gën a catastrophique waaw ñoo xamante nii mais comme ay shayatin ci kaw suuf nii ñoom daal daa mel ni seeni jumelle lañ yor seeni di di di yër di xool ku romb jour bu nekk ñu ngi xëy rek xool di xaar kenn ku def lu dul noom rek ak téléphone yu bees yi gaaw smartphone yi intelligent fu nekk ñu tasaare ko affaire yi kenn jëw kenn nga ñëw wasaare ko ñeneen nga bokk ci chaîne ñi nga xam ne ñoo wasaare mbon ci kaw suuf loolu bokkul ci li nga xamante ne mooy wa li'ammatihim an-nasiha li'ammati al-muslimin yow daal di woo laayi biira kon nag laayi biira wa ammatihim di leen suturaal te yàlla kese tax waaw waaw waaye yi nga xamante ne nii ay lor la yuy jóge ci ñoom di la laal nga koy muñ te yàlla tax waaw waaw te boo gisee lor leen di dal te yow sa bopp lor sa lori bopp fexeel ba ñoom nga muccal leen ci loolu lépp ci nasiha la ndax al muslimu man salima al muslimuna ah bi yadihi min bi yadihi wa lisanihi min yadihi wa lisanihi waaw yeneen way sa sam neen aw kama qaal aji ngëm yàlla gi wommatul dëgg mooy ki nga xam ne way ngëm yàlla yi julli ñi dañoo mucc nañu ci loru làmmeñam ak li nga xam ne mooy ay loxoom nga fexe yow sa lori làmmeñ sa loxo loru loxo bu dee administration nga nekk bu dee ne daa am foo xam ne fa ngay liggéeyee bu ñëwee bu leen leen lor bu nekk ci sa làmmeñ di leen jëw wala di leen ŋàññ waaye bu nekk di leen saaga wala di leen wax lu dul noonu waaye bu nekk di sa loxo bu dee police nga leen di dóor wala di leen ñàkkal solo di leen pamti pamtee ci biir nit ñi ngir toroxal leen parce que rek homme de droit nga wala yaay monsieur le procureur monsieur le procureur déedéet wala police nga wala gendarme la benn automobiliste nii deful dara mu laaj la benn mbir rek eh yow da wax yow acca rek kii tëj ko ci ginnaaw sa waay xam nga ne na fi xawoon wallahi yaa ngi toroxal koo xam ne bu yàllaa moo tax yonentee saa saa ba mu gisee waaye jàpp jàpp di ko dóor mun a ko ee eh, yàllaa la gën a am kattan dafa tiit waaw Allahu akbar kon nag nasiha li ammatil muslimin bàyyi di leen bañ ah nekk fi di leen jow di leen di leen ah di leen di yób yées yooyu yëpp sa ayu bopp nang leen ko muñal nang leen ko muccal nga sopp leen ndax yonent bi alayhi salaam nga sopp leen ngir yàlla xam ne kii lu mu yor yor jikko yu dul noonu it am na mbaax bu yàlla def ci moom ba mu nekkee jullit sinon doonu koon def waaye nga dépassé foofu jàmm bu yàlla dindi nga xam ne xoolal kii forme yonent bi alayhi salaam la yor malgré bi yéeféer la forme yonent mooy nii moom mooy forme yonent bi alayhi salaam ci bind wa laqad karramnaa banii aadam forme adamique boobu moom la ciy yor même bu dee kàccoor la waaw nga xool réalité boobu quoi xoolal forme bu rafet bi mu yor ak li yàlla def seetaan am yoo xam ne yu rafetul di jaar ci moom nga ne sopp naa ko ngir yàlla waaye nag bañ naa li muy def lillah ndax bokk na ci nasiha li ammatil muslimin mooy ngay leen di bëgg te yàlla tax waaye buñ defee lu dul noonu nga bañ jikko lu bon doon nekk ci ñoom ngir yàlla waaw kon nag mu ngi noonu te seen alal yi na nga ko ñoŋal bu luumal seen alal yi de parce que yow yaa nekk ci poste mairie bi di defar lu kayit ku ñëw nga laaj ko deux cent francs wala mille francs bu ci bëggee jot déedéet ndax police nga jël permis bi taxaw yi ca na ca ca ker ga di xaar mu jox la dara déedéet yow defoo nasiha li ammatil mu'minin wal muslimin seen der yi bu leen jëw wax nañ ko sànq bu leen yàq der te bu bul jëw seen njaboot ndax jëw seen njaboot mooy jëw nga leen yàq deru seen seen der waaw di xamal yeneen ci may saa di leen ñaax ci ñuy fexe di jikkowoo loolu le waaw waaw xemmem loo jaamu yàlla di leen wan jamaalullah jamaalu hada diinu salim al islam diine ju sell te rëcc sori lépp luy ayib l'islam di leen wan di leen laayi biir bu dee surtout boroom xam-xam bi di leen wax yi nga xamante ne nii day tax ñu gina a xemmem waaw seen diine ji waaye it di leen ah yaakaar loo yërmande yàlla bu rëy waaw te xam ne lu ñu mën di def ci ay rëcc rëcc borom bi nee na laa ya qul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi waaye qul waxal yow mi ko fi toogal di boroom xam-xam bi li ibadiya alladhina asrafu njëkk ko ci sa bopp ndax yow kat asrafta yow borom xam-xam bi waaw fi haqqillah fi jambillah moom asrafta ak yeneen yoo xam ne yàllaa la suturaal yow d'abord waaw yow waxal sa bopp ak ñépp laa ah laa euh, taqnatu min rahmatillah bu leen désespéré wu bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla bu yaatu gi loo def bàkkaar di xamal ne ricc ricc la diw lii bu mu tax nga nar xaru ji déedéet boroom bi lépp lay jéggal xanaa yëgoo ne am na koo xam ne quatre-vingt-dix-neuf la faatoon yow li nga def sax matuluk faat du sax faat mu mën a tëj sa bopp bi ba nga bëgg a faatoo kii ji kooku yàlla yërëm na ko mu rey keneen koo xam ne péeméer pourtant yàlla yërëm na ko dugal ko àjjana ba mu tuubee kon nag tuubal lool nga leen di xemmeem loo di leen ñaax di leen pousser ci ñu xam yërmande yàlla gu yaatu gi te ñuy fonk it xàqu seen dëkkadoo yi ak nit ñi tamit di leen respecté papour lañu la ñu doon ak la am waaye ngir li leen yàlla def muy seeni jaamu yàlla ngir na ñuy xool nga leen di xem même loolu di yëkkati seeni himma waaw di yëkkati seeni yitte seeni seeni pasteur ci lépp nga xam ne di leen wan borom bi nag waaw waaw bu leen woo ba ñëw nga nga nëbbu borom bi taxaw samp sa bopp déedéet lii lépp mooy nasiha waaw Allahu akbar lii ci gàttal daal xam nga mooy lan mooy lépp loo xam ne yiw la ngir seen àddina ak seen àllaaxira nga leen koy yombalal di leen ko xamal di leen ci jàppale lépp loo xam ne lor la ngir seen àddina ak nga leen koy ceñal di leen ko soreel di leen ko xamal loolu la kon nag mu ngi noonu Allahu akbar mooy nasiha lii la boroom xam-xam ya wax ci gàttal ni nga xam ne noonu la ko al imaam al-Xattaabi rahimahullahu ta'ala tudde al imaam an-Nawawi daal na koy tudd li nga xam ne moom lay shara xadis bi ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj kon lii moy xadis bi walillahi alhamdu wal minna kon nag yàlla nañu yàlla nasiha ñun ñu lamboo